a'uuzu billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqiin seyidina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi wattaabiciin wa man tabi'ahum bi ixsaanin ila yawmi ddiini amma ba'du annaxu almaysuur aljuzu thaani kon ñu ñëwaat ci téere grammaire bi insha allahu taala bii weesu gisoon nañu al fi'lul mudaari'ul majzuumu <coughs> mais al jawaasimu li fi'lin waahid lañ gisoon mooy verbe temps kii boobu maanaam présent continu ak futur wax nañ ñooy mudaari' mais al majzuum boo xam ne day am luy dugg ci kanamam tax ñu def ko sukkoon moom fin lu mudaari bi yooyu gisoon nañ ko waaye bi ñu gisoon mooy pour yi nga xam ne day moom buñ ci duggee benn fin la rek benn verbe rek la mën a jazam waaye du ñaar tey nag ñu war a gis lool moo doon kuur bu biñ gisoon bi weesu walillahi alhamdu wal minna tey nag ñu war a gis al fi'lul mudaari'ul majzumu waaye li ni boo xam ne day jasam ñaari verbe loolu moom lañu war a gis tey waaye balaa boobu amoon nay exercice tamarin yu concerné woon cours bi ñu weesu dane woon anchi salaasa jumalin fiiha jawazimu moxtalifatul defaral ñetti phrase yoo xamante ne nii bu ñu nekk day am jawazim mais bi nga utiliser boo utiliser benn jawazim jazim bu ko utiliser waat jawaaz yi miñ gisoon nag lam la woon laa ak li muy laamul amri ak lamma léegi buñ commencé ci bu njëkk bi phrase bu njëkk bi man nga ne qaala ibrahimu lam aqul nuqtataani lam akul daalik loolu phrase la qaala ibrahimu ibrahim de nee na mel da nga def deux lam aqul waxuma daalika loolee mel ni daa am luñ ko masa luñ ko nettali ne yaa ko wax moom nag mu ne lam aqul waxuma zalika loolee kon lam aqul ñu ne la indil beneen boo xam ne utiliser nga lam dootoo ko indi nga ne laa adhab laa adhab laa adhab ilal madrasati laa adhab ilal madrasati non damay léegi comme si damay damay tere waaw damay tere ndax laa nañ laa an naahiya bu ma laa tadhab laa tadhab dama juum waxuma laa adhab laa tadhab ilal madrasati mooy may tere kenn ne ko yow tey bul dem école ba laa tadhab bul dem ilal madrasati ca école ba léegi nag mu des bu mujj bi gis nañ ñaari ñaar bu mujj bi nañ utiliser laamul amri moo ne euh, man hada nga ne ma buñ la ne nga ne waaw nga gis benn xale buy jooy nga ne moom lu muy jooy ndeke day reewantu nga ne fal yab ki hmm? fal yab ki inshaa fal yab ki na jooy inshaa bu ko neexee lu tax ma ne fal yab ki ndax bakaa yab ki waxoon nañ la fi'lu moom naaqis la comme biñ gisoon waxoon nañ ne comme bu doon radiya lan tarda comme lan tarda comme bañ gisoon walan tarda ankal ci alxuraan walan tarda ankal yahuudu wala nasaara euh, léegi moom lañ gisoon tamit ci rama lam tar mi ngay wax moo tax fii bakaa comme rama yar mi bakaa yab kii nga ne fal yabki na jooy ñu ne la ana fin ana kii bi fin laamul amri bi nga ne al bi ndax fa moo ko jiitu fal yabki inshaa na jooy bu ko neexee wala nga ne ko fal yabki mata shaa ba keroog ba saabu ko soobee na jooy ba keroog mu géej gi ba mu neex kon comme phrase bi danga naan hada yabki kii day jooy nga laajte ne la naam li annahu fa'ala kaza wa kaza nga ne fal yabki insha kon na jooy bu ko neexee fal ki loolu mooy phrase bi léegi euh, beneen bi ci tegoon mu ne adxil lam adxil dugalal lam mooy lam alal af'al at-taliyati ci verbe yi di ñëw wante bi ila taghayyurati fi akhiriha te nag nga bàyyi xel ci soppeeku soppeeku yi ci war a am coppi yi nga soppi leen yadhabu boo dugalee lam ci kanamam danga naan lam yadhab na moo ci tegu boo dugalee lam danga naan lam yadhabu yadhab na boo dugalee lam du changer ndax moom waxoon nañ la na hunna du changé ak antunna ñoom duñ changé danga naan kon lam yadhabna nasma'u nga ne lam nasmaa yaxaafu nga ne lam lam yaxaaf lam yaxaf walla lam yaxaf maanaam lam lam yaxaf lam yaxaf ngay wax maneel huwa lam yaxaf shay'an lam yaxaf mais doo wax lam yaxaaf bi ci tegu tafaali na bu lam duggee danga naan lam lam tafaali lam tafaali bi ci tegu yadhabaani lam yadhabaa yaqul na lam yaqul na moom du changé nag yadhab na ak yaqul na benn lañu hunna yaqul na hunna yadhab na adrusu boo dugalee lam danga boo dugalee lam looy am lam yad'u lam yad'u gis nga boobu lam yad'u ak lam yaxaf doo wax lam yaxaaf déedéet lam yaxaf ak lam yadd u bi ci tegu mu ne udbut xarakatama lawnuhu ahmar mooy exercice bi ci tegoon nga li nekk en rouge ar rajulu ala di nuun boobu nga waroon a maas xal yi laa bi laam bi ak haa bi taqaloo ñoom nga waroon a maas falyanzu raa bi tegu ci da nga ko waroon a maas aha daal beeg kaaf beeg miim bi kaaf beeg miim bi takkalooy da nga ko waroon man yu xaalilu boo koy maas danga naan arrajulu ala diini xaliilihi falyanzur falyanzur ahadukum man yu xaalilu arrajulu waa ji de nit ku nekk ala diini xaliilihi ci doxanilu doxa doxaliinu ki nga xamante ni tëraliinu ki nga xam ne moom lay àndal xaritam keuse ci kooku lay nekk falyanzur kon nag ku nekk ci yéen na xool ahadukum falyanzur na xool képp kenn kuy ku nekk ci yéen man yu xaalil kan lay takk xarit lam bi ci tegu lam yanti xaaf bi tegu ci xaaf boobu nga waroon a maas ar rusu bi tegu ci danga ko bi ray xaaf bu am shadd danga ko maas boobu boo koy maas danga naan lam yantiqir rusulu lam yantiq ar rusulu la woon mais ñaari al neewoon la la du ñu daje danga naan lam yantiqir rusulu bi gayril xaq lam yantiq masula wax masula génne ci làmmiñam ar rusulu yonent yi aleyhim salaatu wassalaam bi gayril xaq lu dul dëgg dëgg rek ci tegu jaalasa shaa baabu am shadda tegu ci nga waroon ko maas al ulama hamza bi tegu ci danga ko war a maas walamma yus bi xaa bi tegu ci danga ko war a maas aaliman mooy jaa da boo koy maas danga naan jaala sa shaabu jaala sa shaabu al ulamaa jaala sa shaabu al ulamaa walamma yusbix walamma yusbix aaliman jaala sa toogaale na ashabu sën bi mooy jeune bi ndaw si mooy kii bi noo tuddati sënom bi ashabu mooy koo xam ne sën la ab jeune la bokk jeune lañuy wax al ulama moom tuut tànk la pas tuut tànk kii la nu mu tudd euh, waxambaane bi moom day toogaale boroom xam-xam yi takkat doonagul boroom xam-xam bi mu joon mu ne enrib ma lawnu ahmar inraabal li nekk en rouge danga naan lan la woon ñaari aaya alxuraan bu njëkk bi bis ba'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim wa ala llaahi falyatawakkalil mu'minuun ak yatawakkalil na ñoo ci nekkoon en rouge al danga naan laamul amri jaazim wala minal jawaazim bu la neexee nga ne minal jawaazim wala rek nga ne jaazimun bu la neexee tamit nga ne jaazimun li fi'lin waahid waaw li laam boobu am sukkoon bi minal jawaazim wala jaazimun li fi'lin waahid wala nga ne jaazim rek yatawakkal fi'lun mudaari'un majzuumun bissukuuni fi'lun mudaari'un majzuumun bissukuuni bu la libi fal yatawakkali ndax ndax al mu'minu dafa commencé al moo tax ñaari al al yatawakkal ñaari al yooyu la moo tax ñu jël sukkoon bu njëkk bi def ko kasra al mu'minuuna faa'ilun marfuu'un kii kan la almu'minu lan la ma gisoon nañ jam'ul muzakkar saalim moom jam'ul muzakkar saalim la moom gisoon nañu ko mooy jam'ul muzakkar saalim duma la ko waxaat ndax boobu moom xamoon nga lan mooy al jam'u al muzakkar façon jam'u yi gisoon nañ leen léegi nag jam'ul muzakkar saalim al mu'minuuna jam'un muzakkar saalim la te moom lan la fa'il kon lan ngay wax danga naan almuminuuna jam'un mudhakkarun saalimun wa huwa mudaaf manaan su déggal manaan mudaaf fa'ilun marfu'un léegi marfu'un bi lan jamu mudhakkar saalim fàttalekul moom marfu'un bi lan nan lañ koy rafaawe Hmm? aljamul muzakkar saalim marfuun bil waawi voilà danga naan almuminuuna jamun muzakkarun saalim marfuun bil waawi waaye danga naan fa'ilun ba pare wala nga ne jamun muzakkar saalim marfuun bil waawi wa huwa fa'il wala fa'ilun wa huwa jam'un mudhakkar sa fa'ilun marfu'un bil waawi li annahu jam'un mudhakkarun saalim yooyu yëpp ma nga leen a wax bi ci tegu woon fala tasalni a'udhu billahi ba'da a'udhu billahi minash shaytanir xatta uxdisa laka mi moo ci noon en danga naan laa jaazim bu la neexee nga ne li fi'lin waaxid wala jaazim rek tasal fi'lun mudaari'un majzumun bi bi sukuuni tasal wal faa'ilu damirun mustatirun taqdiruhu taqdiruhu anta anta laa tasal nii mooy moom tasal fi'lu mudari' la majzumun bis sukuni loolu xam nañu waaye fa'ila mooy kan mooy anta laa tasal nii danga naan fa fa'iluhu damirun ab damir la mustatirun bu nëbbatu taqdiru liñ ko mën a nattale mooy anta yow nii bi nii mooy maf'ulun bihi moom damir la ndax nii mais lan la maf'ulun bihi kan la ñuy laaj kan kan la ñuy laaj man kon maf'ulun damirun mabniyun te moom maf'ulun bihi la léegi mas maf'ulun bihi walla bala ma koo fàtte fii mahalli fii ma xalli mahalli bi fii mahalli bi dafa nekk ci place boo xam ne dañ ko waroon a nasab ndax lan fi'lun mudari bi bihi dañ koy war a nasab kon loolu moo doon exercice yooyu walillahi alhamd léegi nag ñëw suñu kuuru tey muy al fi'lul mudari'ul majzum deuxième partie waxoon naa la sànk ne al fi'lul mudari'ul majzum al majzum dafa composé ci jawaazim jawaazim yooyu moo tax ñu naan majzum gisoon nañ lam laa amul amri ak lamma yooyu benn fi'l rek la ñuy jazam tey nag ñuy gis bi nga xamante ne nii jawaazim yi nga xam ne ñoom dañuy jazam ñaata deux verbes nag ñaari fi'l cette fois ñaari jëf la jazam mu ne al fi'lu al mudaari'u al majzumu nuqtataani yujzamu al mudaari'u ida sabaqahu jaazimun yujzamu dees nañ jazam al mudaari'u mooy fi'l mudari présent continu ak futur ida sabaqahu bu dee jiitu na ko jaazimun ab jaazim jaazim yi moom dooma laajati lan la xam nga ci lam xam nga ci laamul amri xam nga ci laa xam nga ci lamma yii nag gisoo al fi'lul mudari'ul majzum même même définition bi mu joxe woon ci cours bi weesu moom la joxe mais nag li ñu intéressé du définition boobu ndax amoon na ko danga naan looy yow lu fi bees ñu ne la li bees mu ngi ñëw al aljawazimu li fi'layni huma dafa am yeneen jawazim jawazim waxoon naa la mooy plurielu jazim dafa am yeneen façon ay jawazim yoo xam ne du lam du laa du laamul amri te tamit du lammaa yoo xam ne ñoom nag du benn fi'l benn bu moo leen intéressé mais deux bu ñoom lañuy boole jazam mu ne la nag aljawazimu li fi'layni yooyu nag ma wax léegi muy jawazim yooyu mu ne hiya mooy yii bi ci njëkk in in sans généralam mooy sii buñ naan sii bu ma mooy condition la day am charte dina ko ñëw ci biir yooyu bu ma nee sii vous faites ça di nga am lii boo defee lii mooy boo ci arab ci wolof boo mooy in boo defee lii de am lii in beneen bi ci tegu ci jawaazim mi lii pour ñaari verbe man man mooy celui qui celui kii mooy man loolu lay tekki bi ci tegu maa gis nga man ak maa gisoon nañ leen ci al asmaul mawsula man mooy sëlwi qui maa mooy sëkk sans général am mooy sëkk ci français bu ma nee mais dina ñëw ci exemple yi jarul ma ciy ñëw wala naa joxe wàlla exemple yi benn yoon léegi in wax naa la sans général am mooy sii mais exemple yi mu joxe moom la ñuy jël mu joxe la exemple in li alquran wax ba'd a'udhu billahi minash shaytanir rajim in yasha yudhhibukum ay nnaas wa ya'ti bi xalqin jadid wa ma dhalika ala allahi bi aziz in yasha bu soobee suñu boroom de yudhibkum dina leen fi jële indi beneen yeneeni ay mbindeef yu bees te loolu nag du lu jafe yàlla aziz tekkiwul noot foofu lu jafe aziz day tekki lu loo xam ne dafa jafe ni azza alayhi mooy dafa jafe wala azizun alayhi koo xam ne mbir mu jafe dañ koy wax lool wa ma dhalika bu aziz loolu jafewul yàlla de du lu compliqué ci yàlla in yasha bu mooy in yasha gisoo verbe shaa shaa mu ngi shaa yashaa'u shaa verbe shaa moom lañ kii in bi bi mu duggee lañ def yasha gis ne bu soo bu ko soobee yudhibkum li gis ya shaq ab yi dañ koo def sukkoon fin bi yudhib beneen verbe bi deux nga gis yasha ak zahaba verbe sha ak zahaba lañ boole kon nga gis ne yasha am na sukkoon yudhib am na sukkoon kum bi dóor a ñëw nga gis ne kon in moom ñaari fin la la jasam kon in mooy siib in yasha mooy bu ko mooy sii sii suñu boroom bu ko neexoon moom suñu boroom de bu ko sooboon mu jële leen fii voilà loolu mooy exemple yu in ma non léegi mu joxe exemple man waxoon naa la ismu mawsul comme exemple joxewu ko mais ma joxe benn exemple ci man mooy exemple buñ ne euh, bu ñu nee man man yaqul man yaqul daalika man yaqulhu fadribuhu bu ma nee benn waaye yow toogal fii benn baat bii dama ko fiy tere man yaqulhu képp ku ko wax rek fadribhu na nga ko duma wala man yaqulhu idribhu nga xam ne man yaqulhu man yaqulhu nga gis ne xaala yaqulu laam bi dafa am sukun yaqul hu dóora ñëw rib nga gis ne baa bi dafa am shadd léegi maa maa moom exemple bi mu joxe benn aaya tamit ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim wa maa taf'alu min min xayrin ya'lamhu Allah wa maa yaf wa maa lépp loo xamante ni ne jëf ngeen ko min xayrin ci lu baax rek ya'lamhu xam na ko Allahu buur yàlla maa bi mu duggee danga am taf'alu na la woon maa dugg ñu def ko taf'alu ndax moom jaazim yi wax nañ la bu dee verbe yi dañuy yi am nuun seen fin yi yi ñuy comme nuunu nuunu nuunul jamaa bi bu dee pluriel la wala isnayni bu dee duel la comme yadhabaani yooyu bu bu jaazim duggee ay yii nii dañuy effacer nuun ba tafaluna bi maa duggee nag wamaa moo tax ñu dindi na bi di def ko tafalu min xayrin ya'lam ya'lamhu beneen verbe baa ngo ya'lamhu allah buur yàlla léegi kon gis nañ in ak man ak maa am na ci yeneen ndax moom joxewul ci yépp yépp joxewu ci exemple euh, léegi ndax joxewul ci yépp ndax wax naa la sànq ne man bi joxewu ci exemple affaire yi dañoo bari te joxewul ci yépp exemple léegi dañuy jël moom yi mu joxe exemple bu ko defee tamit mbir mi gën a bañ gudd ndax damay ragal cours bi tamit def deux kii te moom mënoon na def benn mais mooy yii mu joxe exemple yi mu ci joxe exemple boo ko kiiwee rek yeneen di di nga ko mën a utiliser bu dee xam nga ni muy tekki comme li ma joxee man bi léegi man yaqulu fadribu man yaqulu idribu comme yooyu léegi kon maa baangoog bi ñu tegu kon gis nañ in muy tekki bo mooy si man mooy celui qui maa ce ak beneen maa maa bu ma nee mahma mahma yafal mahma yafal hada rajul la tusaddiqu mahma yaqul ma mahma yafal lu mu man di def waa ji lu mu man di def rek la tusaddiqhu la tusaddiqhu bu ko dëggal ndax moom ay waxam kenn jarula sax dóor sa bopp dama moom nag joxewul exemple mahma moo tax ma joxe ko nii waxoon naa sax li gënoon mooy ma kii ko pour gagner du temps mais euh, mu ngoog mahma mahma mahma yaf'al hadha ar-rajul la tusaddiqu wala mahma jarul nga ciy dugal laa bi mahma yaqul hu la tusaddiqu wala mahma yaqul hadha rajul moom lu mu man di wax rek waa mahma bi foofu dalay soxla laa léegi nañ jël mahma comme voilà mu ma nee mahma yaqulu usduqu non tus saddiqu boobu mahma yaqul lu mu wax rek tusaddiqu nanga ko mahma yaqul hadha ar-rajul tusaddiqu lu waa ji mën a wax rek nanga ko dëggal mooy ne mahma yaqul hadha rajul tusaddiqhu voilà lu waa ji mën a wax rek na ko dëggal ndax laa bi boo duggalee laa mooy day dàq mais comme que dañoo bëgg foo xam ne xam nga laa bi mën naa dugg nga ne ma mais tem mu indi ambiguïté comme que laa bi day dàq yow dangaa indi ñaar moo tax ma dindi laam bi mooy ndax laa gisoon nañ ne moom benn rek lay soxla te def na ko fii kon nag nañu dindi laa bi mu gina leer mahma yaqul hadha ar-rajul tusaddiquhu lu waa ji mën a wax rek nangu ko dëggal kon mahma mooy lan quoique ak quelque ñaar yooyu lay tekki sans général bi ci tegu mata mata mooy quand ak lorsque mahma ci wolof mooy lu mu mën a lu mu mën a def lu mu mën a mata mooy quand mooy mbete lorsque mbete ak saa saa bu defee ak saa yooyu saa saa bu waxee comme yu mel na comme bu ne exemple bu ne ma moom moo jox exemple bi mata tantasim bil haqqi tafuz saa boo moyee ci dëgg de da gañe mata tantasim saa boo moyee hein tànk yaa ngi moy ci jàpp ci ci dëgg rek tafus da ngay tonawu gañe voilà bi ci tagu ayna ayna moom mook ayna ma mu def entre parenthèse ayna ma dañ ci yokk ma maa bi léeg-léeg moo tax ayna ak ayna ma benn la léegi mu joxe exemple alxuraan ba a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim ayna ma takunu yudrikumul mawt aynama takunu fu ngeen mën a nekk rek yu yudrikum dina leen dab almawtu dee léegi mu ne euh, aynama mooy kon lan lu muy tekki kon aynama mooy foo mën a nekk où tu pourras où tu te tu pourras te situer wala foo mën a nekk loolu mooy aynama ayna bu léeg-léeg dañ ci bu la nga ne ay na rek waaye dañ ci yokku maa bi ziyaada kon gis nañ ay na maa mu am beneen kayfa maa kayfa lañu ci yokku maa kayfa maa kayfa mu joxe exemple ne léegi kayfa maa lu muy tekki nga ne de quelle façon que mooy mu ne mooy de quelque façon que de façon que kayfama mooy noo mën a lool ci comment la jóge mooy manière noo noo mën a wëlbatee comme ma ne noo mën a wëlbatee mbir mi mu ne exemple kayfama takun yakun abnauk kayfama takun ni nga mel rek ni nga ni nga mel yow yakun lay nekk abnauk say doom tel père tel fils loolu mooy lii kayfama takun kayfa ma takun yakun abnaaw loo man di doon rek loolu la say doom tamit di doon voilà loolu mooy sens général bi mais yàlla mooy génne nag lu dee jële ko ci lu luy dund jële tamit luy dund génnee ko ci lu dee mais loolu du lu général loolu moo ay exception lay doon moo tax ñu bëgg éducation xale nga koy éduquer ci milieu bu baax doo ba doo ñëw rek naan non yàlla léegi léeg nga gis koo xam ni baayam ak yaayam yépp ay saay-saay lañu moom mujj du nekk yaaram dañu la loolu c'est exceptionnel kenn manu cee dogu ne dina dina dal diw ñun daal naxudu bil absa al bil asbaab wa natruku ma baqiya lillaahi euh, tabaaraka wa taala ñun li des daal dañ koy bàyyeeg yàlla mais nag dañuy jël asbaab yi mooy di def di sabablu sabablu leen te bañ di sukkandikoo lan le Seydi Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu waxoon si de dee leen sabablu te ba bañ di sukkandikoo yëngu ya foog naa noonu la ko waxe bu ma juumul radiyallahu ta'ala anhu mooy kay kayfama mooy yow noo man di mel rek noo man di wëlbatee mbir moo tax mu ne kayfama takun loo man di nekk nga gis ne takun ak yakun ay namaa bële takunu bi takunuuna la woon mais bi ay namaa duggee ñu dindi nuun ba yudrik yudrik kum yudrik nga gis ne foofu tamit sukun mu am beneen xaytuma xaytuma mooy laa u laa ak u xaysu bu ma nee xaytu xaytu mooy foo mën voilà mook ay namaa dañoo xaw niroo li ñuy tekki bu ma nee moom joxewu ci exemple xaytu ma ne xaytu kunta xaytu kunta yud non boobu joxe na ko xaytuma kunta yajlis ma'ak bu ma nee xaytuma kunta yow de foo mën a nekk xaytuma kunta wala non kunta du baax ndax lan kunta mooy lu wees xanaa xaytuma takun foo man di nekk yajlis ma'ak yow de foo man di nekk ndax kunta lan moo tax du baax ndax kunta manoo ko def sukkoon ñun fi'lu mudari' lañ soxla te kunta du fi'lu mudari' lan la euh, kii la fi'lu madin naqis xam nga kaana wa xawaatuha mooy madin la te ñun mudari' moo tax kunta yooyu du baax danga naan danga koy conjuguer haythuma kunta foo man di nekk rek yajlis ma'ak waa ji moom foo man di nekk rek mu topp yow wala ma ne xaytuma tadhab foo man di dem rek yutbi'uka yutbi'uka foo man di dem rek dalay topp waa ji moom comme muñ naan malakul mawti foo man di dem xaytuma tadhab hmm? yutbi'uka yutbi'uka dalay topp mooy ma ne malakul mawti mooy malaakam dee bi de xaytuma kunta xaytuma takun xaytuma tadhab foo man di dem yut yat bi'uka yat bi'uka mooy dalay topp yi pas yut bi'uka yut bi'u atba'a boobu tabi'a yat ba'u la danga naan yat ba'aka foo man di nekk rek yat ba'aka dalay topp euh, loolu mooy lan mooy xaysuma léegi mu am beneen ayyaana ayyaana mu ne ayyaana mooy quand gisoo yi yëpp dañoo niroo ay mataa ayyaana euh, ak xaysuma yii presque seeni sens dañoo jege ñoo moo tax exemple yi ma joxe nii boo ci dindi rek dugal ci beneen bi day baax ayyaana moom mooy quand bi ci tegu mooy annaa ak ay anna ak ayyu ñaar yooyu ak idma léegi naa ak ay ak isma ñoom ñoo bokk presque ay sens mooy de quelque façon que anna ak ay ak isma lii lañuy tekki mu ne de quelque façon que la ñuy tekki ak partout u partout où loolu lañuy tekki sens général mais ay am na tamit beneen lu muy tekki mooy kii quiconque voilà ay yi mooy quiconque ak quelque quelque quelque ayyu mu ne exemple ci ay ayyu tilmiidin yan yanjah ayyu tilmiidin bépp élève bi boo xam ne yajtahid góor-góorlu na rek yanjah dina réussir nga gis ne yajtahid ak yan yanjah bi ayyu duggee ca mata mata tantasim bil haqqi tafuz bu ma nee isma nañ joxe exemple isma joxewu ko isma mooy lorsque anna taxawal anna mooy de quelque façon que ak partout où voilà loolu mooy anna ay yi mooy quiconque ak quelque loolu lay tekki isma mooy lorsque lorsque ndax an naa kii la bu ma nee an naa mooy kii alxuraan wax na lool sax comme bi naan wa an naa lahu tanaawushu min makaanin ba'id loolu an naa mooy mooy fan lii naka la ko mën a kii an naa lahu mu zikr wa an naa lahu zikra walla wa an naa lahu zikra boobu an naa boobu mooy lii mooy kii ana la mën a jële moom ak ak fàttaliku moom comme que ba ñuy wax ak moom doonu loon faale dara bàyyi ba dee di ñëw muy jéem a def leneen léegi nañ jël exemple isma bu ma nee isma mooy lorsque isma taqra tafham saa boo liiree rek di nga comprendre isma taqra tafham exemple boobu nag amul ci téere bi izma taqra tafham foo jànge rek di nga comprendre ayu joxe na ko bu ma nee naa mooy de quelque façon ma joxe exemple anna na anna taqsid tajidhu an naa taqsid mooy foo man di jublu rek tajidhu diñ ko fa fekk tajid an naa taqsid tajid taqsid tajid wala man an naa taqsid tajid rek yem foofu bañ ca yokku an naa taqsid de mooy foo mën a kii rek partout boo mën a kii rek dem di ko fa wër rek tajid xam nga qasada mooy jublu na yaqsidu moo tax comme comme mook ay xajja yooyu ñoo bokkul ay ay sens qasada xajja ak ak bi ak ak doon wax yamamtu yooyu nga xam ne mooy day day wane tawajjah loolu yépp day wane fi nga jëm bu ma nee xaytu non du xay iblan lañ doon joxe anna anna taqsid tajid wala anna taqsidhu tajid tajidhu léegi yooyu mooy jawaasim lay fi'layni def nañ tuur bi in la mooy tekki sii mooy boo ci olof man mooy celui qui ki nga xam ne ma ce mooy li nga xam ne mahma mooy quoi que quelque que mooy lu mën a xew rek lu mën a lu mën a mata mooy kan ak lorsque saa saa boo ay ayna a wala aynama benn lañu mooy rek mooy mooy foo mën kii rek foo mën a jublu ay na fan kayfama noo ko mane noo ma a rek xaysuma foo ay a ayyaana mooy kan saa anna mooy de quelle façon que ak partout où mooy foo mën a rek foo mën a gisoo yii dañu niroo lu yuy tekki ayyu mooy quiconque koo xam ne ku ku képp kenn rek ayyu tilmidin comme exemple bépp élève bu ne rek taj yaj taxit góor-góoru na yan jax dina réussir ay isma moo ci mooy fin bi mooy lorsque isma yooyu kon ñooy jawaasim li fin lay nii léegi nag mu ne mulaaxada damay def nota bene ak seetlu haadihi l jawaasimu jaasimatun li fi'layni ida tadammanat maana sharti mu ne nag lu am solo sànq mooy li ma doon wax naan charte day am kii condition ma noon dina ci ñëw moom lay wax ni mu ne nag bul foog ne nag yii saa su ne lay dox bu mooy ne haadihil jawaazim jawaazim yi ñu lim nga xam ne toll nañ ci ñaata in man maa mahma mata ayna wala ayna ma benn lañ kayfa ma ay ma ayyaana anna ay ilma douze jawaazim yi du ñu dox nag nekk ay jawaazim lu dul bu ñu amee lan jawaazim jaazimatun li fi'layni pour ñaari verbe ida tadammanat dañ koy nekk mais bu dee dañoo làmboo maana charte bu dee dañoo am sensu condition mooy phrase boo xam ne c'est hypothético-déductive euh, hypothétique bu ma nee boo ñëwee ma jox la comme loolu mooy ne pour ma jox la nooy def il faut nga ñëw mooy dafa am condition voilà il faut mu am loolu lañ naan phrase i ip ip hypothético-déductive wala voilà, phrase hypothétique rek dañ ko hypothétique mooy loo xamante ni yow pour ñu jox la il faut nga def lii wala pour nga def lii pour li moo tax sànq bi ma ne saa boo comme euh, nañ jël exemple ma mujjoon la isma taqsidu isma taqsiduhu tajiduhu foo foo ko mën a saa boo ko jubluwee rek di nga ko am pour ma pour pour nga fekk ko fa pour di ko fa fekk pour nga fekk ko fa lu may il faut ma jublu ko moo il faut mu am sensu yii nii pour ñu dox il faut ñu am sensu euh, chart muy condition phrase conditionnelle il faut mu am phrase con mu yor sensu phrase conditionnelle bu ko amul du dox moo tax te tamit lu am lu am solo mooy mooy li ma naroon a juum ndax xam nga fi'lul mudaari' la ne bi ma naan Euh, fàtte naa sax banati la haythuma kunta walla xam nga kunta moom du fi'l mudari' te ñun fi'l mudari' majzum lañ nekk mooy loolu man nga cee bañ a juum mu bañ laa dal tamit ndax kaana yakunu boo ne kunta yow nekkatoo ci fi'l mudari' mais ci fi'l maadin nga nekk kon loolu mooy li nga xam ne moom la bëggoon a souligner mooy haadihi mulaaxada haadihil jawaazim mu ne jawaazim yii nag ñu fi lim ba joxe exemple kenn ku nekk kenn bu nekk ci ñoom jaazimatun dañuy jazam li lay ni ñaari phrase ida tadammanat ak bu dee ne dafa làmboo maana sharti bu dee dafa am maanaay mooy sensu condition voilà comme bu ne in yasha yudhibkum suñu borom de subhanahu wa ta'ala bu ko soobee mu jëli leen fi pour mu jëli leen fi il faut mu soob ko voilà ndax yàlla lu xew lu nekk da koo soob léegi nag pour yéen mu man leen fee jële mooy da koy soob mooy yàlla moom moom moom bu ko soobee rek day am moom bu bëggee mbir nekk moom lool mooy nekk in yasha yudhibkum waaye tamit kayfa ma takun yakun abnauk ni nga mel rek noonu la say doom di mel in taqra tafham booy jàng rek wala mata taqra saa boo liiree tafham pour nga li nga comprendre pour nga comprendre nooy def boo ko liir loolu mu la lay wax na léegi nag mu ne la majzum nag dafa am ñaari façon jazam dafa am majzumun bi sukuuni ak majzumun bi xadfi nuuni xam nga yi waxoon nañu ko majzumun bi sukuuni pronom personnel yi mu intéressé mooy huwa waxoon naa la nag pronom personnel yi soxlawul rek ñu ne huwa mais bu ma ne woon moodu te moodu newu fi mook huwa ñoo yem mooy huwa ak hiya huwa mooy moom mu góor mu fi nawul hiya mooy moom mu jigéen mu fi newul anta yow mu góor kii may waxal ana man nahnu ñun ñépp bu ma nee in tajtahid tanjah in tajtahid boo góor góorloo de yullee sa dayok coono de tañ jax di nga réussir di nga admi boobu mooy hiya mooy huwa bokk yeneen yépp hiya tamit c'est la hiya looy wax hiya xam nga hiya moom mook anta presque benn lan danga naan hiya tajtahid tajtahidu hiya tajtahidu anta tajtahidu boo dugalee in danga naan in tajtahid non bo bi ma wax nii mooy mooy anta ak hiya huwa bi moo doon bu ma ne woon in yajtahid yanjah walla boobu mooy huwa anaa ana ajtahidu ak anjaxu la bi indugee ma ne in ajtahid anjax nahnu najtahidu la ak nanjaxu bi in indugee wala jaazim bu la neex nga ne in najtahid nanjax bu ñu góor góorgóorloo dinañu réussir léegi nag lool mooy bi xasfi noonu loolu mooy jaazim bi sukun mu ne nag majzum dañu leen di jazam tamit bi xasfi nuuni rafni ci effacé bu ñu effacé nuunu rafni comme na ñu effacé ma boobu wala yadhabaani ñu dindi nuun yooyu tamit dañ leen di dindi yadhabaani nuun ya ca fin ya yadhabuuna dañ leen di dindi ba mu des hunna ak antunna ndax hunna ak antunna ñoom mab nii lañ ak nu man di demee boo gisee yiñ fi wax yépp ci jazam naas naasi bi yépp ñoom duñu changer danga naan hunna ak antunna ñoom duñu mas a changer nga dugal ci jaazim nga dugal ci naasib wala nga ban cee dugal dara ñoo yem moo tax bu dee hunna ñoom mab nii leen ndax duñu changer danga naan in antunna in tajtahidna tanjahna in tajtahidna tanjahna bu ngeen góor-góor loole mais boo dindoon in bi tamit phrase normal danga naan tajtahidna tanjahna ñoom amul dara loo ciy changer bu doon hunna danga naan in yajtahidna yan jax na ñoom noonu la ñuy yem walla hunna na ngay wax hunna yajtahidna boo dugalee in yajtahidna dara du changer léegi nag mais su ko majzumun bi hadfi nuuni rafi ñoom pronom personnel yi nga xam ne moom la concerné mooy hum mooy il avec s ñoom ñi fi newul huma ñoom ñaar duyal antum yéen ñu bari ñi fi ñi may waxal nii antuma yéen ñaar ñu góor ñii wala yéen ñaar ñu jigéen ñi may waxal anti ak yow mu jigéen ñii toog may wax ak yow yii yépp seen particularité mooy nuun la ñuy jeexe verbe ba ngay conjuguer nuun lay jeex bu ma nee dara sa yadrusu hum yadrusuuna huma yadrusaani hmm? antum tadrusuuna antuma tadrusaani anti tadrusiina nga gis na yépp nuun nuun yooyu nag ñu jeexe ñoom ngay effacé bu in duggee pour ñaari verbe in moo tax mu ne exemple in yajtahidu yanjahu yajtahiduuna yanjahuuna la léegi loolu la mu ne nag mu ñëw ci yiñ doon joxe sànq mooy lan jawaazim yi yooyu nañ ci douze mu ne haadihi l adawaatu kulluha asmaun illa in wa idma fa huma xarfaani wa kulluha mabniyatun illa ayyu fa huwa mu'rabun wa mudaafun mu ne haadihi l adawaatu mooy adawaat yiñ joxe sànq adawaat mooy lan mooy ay jumtukaay mooy lim li ci jublu mooy jawaazim yiñ joxe ñoom in man ma mahma mata ay kayfama xaysuma ayyaana anna ayyu izma mu ne ñoom ñépp asmaun ay tur lañ illaa ba mu des in wa izma in ak izma ñoom ñoo ci nekkul ay tur mooy kon jawaazim yi nga gis yépp dix yépp am nga douze lañu woon yépp ay tur lañu ba mu des in ak izma man waxoon naa la sànq ne man ak ma ismu mawsul lañu ñoom ñaar waxoon naa la ko sànq ne la loolu gisoon nañu ci asmaul mawsula mu ne la nag ñoom ñépp jawaasi mi ñu gis yëpp ay tour lañ ba mu des in ak isma fa huma ñoom ñaar ndax ñoom ñaar xarfaani ay xaraf lañu par contre ñoom duñu ay tur mais ay particule lañu particule xaraf tekkiwul benn araf noonu rek gis nga in du benn araf isma du benn araf mooy du benn lettre te pourtant araf lañ leen tudde mooy particule fa ñoom ñaar ñi in ak isma xarfaani ñaari xaraf lañu wa kulluha mu ne nag mi ñu gis ñoom ñépp nag cette fois-ci mabniyatun ay mabni lañ mooy duñu seen duñu changer seen masque fin bi du changer isma moom manoo wax bañ naan ismu ak ismi déedéet isma rek in manoo wax bañ naan ay ay ay ay inna inni doyét mooy in bi na sukun boobu moom du changer bu dee daa am dara lu ci taxu ko bu ci bu ci taqaloo bu tax mu kii loolu day mel ni ñaari sukkoon yi waroon a daje yu ñu jël benn bi def ko kasra ci kaa boobu la te bu boobaa boo koy eraam manoo fi naan moom mooram de ndax dafa changé déedéet mab nii la mooy du ñu changer kulluha ñoom ñëpp mabniyatun du ñu changer fin bi illaa ayyu ba mu des ayyu fa huwa mu'rabun moom nag day changer moo tax man nga wax ayya ayyu ayyi fa huwa mu'rabun day changer fin bi wa mudaafun te day nekk mudaaf mudaaf gisoon nañ ko mudaaf day am après lu ñu topp ci moom mudaaf ilayhi moo tax nga amoon ayyu tilmiidin ayu lan la danga naan jaazim la waaye moom lan la jaazim la mais ism la wax noon la yépp ay tur la am def il ak i ak idma kon moom tur la waaye tuur la boo xam ne dafa nekk mudaaf en même temps ayu tilmizin moo tax tilmizin nekk mudaafun ilayhi loolu la bëgg a wax ne la ayu moom moom rek ka ci nag nekk mu'rab mu'rab mooy boo xam ne man nga ne ayu ayya ak ayyi yépp day nekk kon fii la ngay jàpp mooy ne tur ki jawaaz yi miy gis douze yëpp ñoom ay tur lañ ba mu des in ak isma ndax in ak isma ay xaraf lañu te jawaazim yëpp ñoom nii lañ ba mu des ayyu ndax moom day nekk ayyu ay ayyi mu'rab la te day nekk mudaaf mu ne nag tadxulu alfaau ala jawaabi sharti wujuban ida kaana maqrunan bi qad sawfa sa maa lan aw kaana jumlatan ismiyatan mu ne tadxulu day dugg alfaa u faa mooy faa bi xam nga gisoon nañ faa sababiya comme faa boobu la lay wax faa xaraf bi ala jawaabi shart day dugg ci jawaabu shart jawaabu shart mooy lan wujuban léegi nañ wax li mu wax dugg al faa bi ala jawaabi shart jawaabu shart mooy nañ ko wax léegi bu ma nee boo ñëwee ma jox la ma jox la mooy jawaabu shart boo ñëwee mooy chart bi condition bi liy tontu charte bi mooy bu ma jox la voilà loolu la loolu mooy jawaabu charte mooy deuxième partie bi jawaabu chart bi loolu lañuy ñuy woo tontu charte comme si charte bi mooy li jiitu in tadhab ilayhi yunfiq alayk booy dem ci moom de mu lay jox xaalis di dépenser ci yow di la yoral sa dund léegi nga ne man ana charte bi mooy charte bi condition bi mooy lan mooy boo demee ci moom lii tontu condition bi dañuy wax jawaabu chart mooy mu dundal la dund fa lay loolu nag la la wax ne faa bi day dugg ci jawaabu charte kon mooy deuxième partie phrase bi phrase conditionnelle bi wujuban ci loo xam ne nag day war amul naan bu ma neexee bàyyi bu ma déedéet par force in kaana maqrunan bi bu dee dafa lan phrase euh, kii bi nu mu tuddati phrase conditionnelle bi dafa ànd ak lan dafa taqaloo ak xat bu dee xat da koo jiitu xat daa nekk ci kanam xat mooy dëgg-dëgg li tahqiq lañ koy wax ci arab mooy comme dëgg-dëgg ak xat rek mu ne la déedéet ak saw fa boo gisee saw fa jiitu wala xat nekk ci kanamu phrase bi mooy première partie xam nga france conditionnelle deux parties lay doon boo ñëwee de xam nga benn part ma jox la deuxième partie neeraal deuxième partie bi mooy lan mooy jawaabu chart première partie bi mooy ak charte mooy condition bi léegi nag bu dee ci première partie bi début bi daa commencé yii muy bëgg a wax xat muy dëgg-dëgg wala saw fa mooy xel séef naa moom la wolof naan xel séef na sawfa mooy xel séef mooy futur lointain sa mooy futur boo xam ne dafa jege futur proche ak maa mooy loo mën a rek loo ak lan lan lan comme lan gisoon nañu ko mooy bi nga xam ne day ci naasi bii la bokkoon te moom boobu gisoon nañ ko nan lay tekki ba ñuy gis fi'lu man mansub lan léegi est-ce que yooyu rek la mu ne la déedéet lan waxoon nañ la régation la boo xam ne dans le futur renforcé dans le futur lan aw kaana wala boog mu nekk jumlatan ismiyatan wala rek phrase bi commencé phrase bi début mooy charte bi condition première partie mu nekk phrase boo xam ne phrase nominale la noo la commencé bu boobaa moom tu es obligé après deuxième partie frase bi conditionnel bi nga def falam fa nekk fa mu ne la mooy bu ma nee boo ñëwee ma jox la boo ñëwee moo jiitu frase boobu bu dee da nga faa gis boo ñëwee mu jiitu xat jiitu ko comme bu ma ne woon xat boo ñëwee mooy damay joxe exemple pour kii rek mais lool xam nga saan si wax pa kenn du ko wax ak saw fa jiitu ko saw fa boo ñëwee walla sa wala yu mel noonu maa ak lan yooyu bu dee ñoo jiitu ñoom par force après phrase ba ca tegu mooy bay tontu condition bi bu boobaa day commencer fa obligé wala boog muy phrase bu njëkk bi nekk phrase boo xam ne phrase condition kii la nominal la ab tur la commencer mu ne la exemple ci alxuraan ba'd a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wa maa tunfiquu min shay'in fa inna Allaaha bihi aliim wa maa tunfiquu min shay'in fa inna Allaaha bihi aliim wa maa tunfiquu lépp loo xamante ne nii de dépensé ngeen ko fi tunfiqu lépp lu ngeen dépensé voilà lu ngeen dépensé min shay'in ci mbir ak lu mbir ma mbiroo bien sûr na dagan moo tax ñuy wax doo sàcc ba pare nag di ko même sax yi nga sàcc sax yàlla xam na ko bu baax ne yow li nga dépensé dañ ko da nga yow jaaru la fa inna allah yëgal ne buur yàlla de suma bii ci loolee nga dépensé alim ku ko xam la xam gu leer nañ kon nga gis wamaa maaba ba mu ñëwee tunfiqu min ñu def tunfiqu te waxuñ tunfiqu na ndax maa min shay'in après fa fa inna allaha ñëw fa inna allaha dikk faa bi gis faa jiitu inna bi fa inna allaha faa ñëw ndax faa par force la ndax maa moo nekk fële moo jiitu moo nekk ci première phrase conditionnel bi moo ko jiitu ci condition bi wama tunfiqu lu ngeen dépenser min shay'in ci mbir rek fa kon fa day ñëw fa inna allah bi ya'lam yàlla dina ko xam subhaanahu wa ta'ala ku ko xam la mu ne beneen exemple boobu nag du alxuraan mu ne maa tazra'u min amalin fa sawfa tahsuduuna thamaraatihi maa tazra'u min amalin fa sawfa taxsuduuna thamaraatihi maa lépp loo xam ne tazra'u bay ngeen ko jëmbët ngeen ko cultivé ngeen ko min amalin ci ci ci ci jëf loo fi saxal ci jëf rek na leer ne fa saw fa xel séef nga ci kanam hmm? tos tax tax su duuna di ngeen góob samaraati yi am meññeefam mooy qui sème le vent récolte la tempête waaye qui sème la tempête récolte lu cyclone lool rek lay tekki moom lay wax nii ma tazra'u qui lu ngeen seme rek min amalin ci jëf fasaw fa na leen leer ne xel séef ngeen tax su na di di di góob di cultiver góob mooy bu ñu comme ni ñuy def góob kii euh, dugub yi bu ñoree noonu ñu koy dagge yor ngóobu mi di ko dagg noonu def ko ay say yu bari ay taa yu bari bañ ngand noonu bu ko defee bu ngeen demee picc yi di ci xéewlu masha allah pour mu wow après ngeen ñëw daal di koy waajal ba génn xettex bi taxale xettex beeg dugub jéeg yooyu ndeysaan fële ca bawol ndeysaan la may fàttali yooyu noonu mu ne nag ah comme que yow dugub nga saxaloon ah léegi nag moom jëfu dugub nga saxaloon mais dugub ngay bañ moom ngay bu bu ñor bi am moom dugub ngay ngay ngay ngay ngay ngay récolter na leen leer ne moom ngeen bi ngeen xel seefa góob li ngeen fi meññeefi fi fruit li ngeen fi defoon maa bi mu duggee verbe tazra'una la woon tazra'una min amalin maa dugg ñu ne maa tazra'u min amalin lu ngeen fi cultiver lu ngeen fi def lu ngeen fi ji ci lu ba ci jëf rek na ngeen xam ne di ngeen góobi meññeef ma fa saw fa saw fa nag faa bi day dugg par ndax maa bële moo tax ndax lan jawaabu chart bi faa yi da ciy ñëw par force ndax lan ndax verbe bu phrase bu njëkk ba phrase conditionnelle bi la ko jiitu ca condition ba maa la tawaxoon nañ la xad ak saw fa ak sa ak maa ak lan yooyu moom wala kii bi nekk jumla euh, ismiya mooy phrase bu commande boo xam ne nominal la ñoom bu dee ñoom ñoo jiitu rek ah fa bi moom day ñëw par force léegi mu ñëwaat bi waxaat ci beneen affaire kon loolu lu jara bàyyi xel la mooy faa bi day ñëw par force bu dee yee dañ koo jiitu ci phrase bu ci kii bu njëkk bi kii condition bi ah phrase conditionnelle moom benn phrase lay doon mais day am ñaari parties partie bu njëkk bi nag bu dee xad ak sawf ak sa ak ma ak lan wala phrase côté boobu partie bu njëkk bi nekk phrase nominale bu boobaa day nekk lan moom phrase bi ci tegu muy liy tontu charte bi condition bi moom day commencer fa par force mu ñëwaat ci leneen mu ne jawaabu talabi awil jazmu bi talabi mu ne ida waqaa al mudaari'u jawaaban ba'da talabi nahyun amrun entre parenthèses mu ne jawaa jawaabu talabi ak talab lii nii insha allah dinañ ko gën a gis ci balaaxa bi al inshaau wa talab ci gàttal al inshaau wa talabu euh, fii nag dafa utiliser ak talab al insha ak talab dinañ ko gis insha allah ci albalaaxa bu soobee yàlla euh, benn utiliser wu insha mais euh, talab la utiliser mu ne jawaabu talabi tontu talab talab mooy lan mu def entre parenthèse bala maa ñëw ci talab jawaabu talabi mu def entre parenthèse awil jazmu bi talabi wala jazm ñu jazam benn ab fi'l ab verbe bu mu mudaari verbe présent continu te yi waral ñu jazam ko kat mooy ak talab moo tax nga ne ma mais taxaw sa saay taxawal mais talab mooy lan bala ngaa dem sa talab ma ne moom laa la wax léegi may ma rek dama ñëw ñëw entre parenthèses ñu talab mu ne moom sax wax na mu ne ida waqaal mudaari'u bu dee mudaari' feenu mudaari' bi dafa rot dafa rot jawaaban mu nekk luy tontu banda talabi xam nga bu jàppal ba léegi jawaabu jawaab mooy fin la bi comme comme conditionnel bi ñu newoon waxoon naa la boo ñëwee ma jox la ma jox la waxoon naa la mooy tontu charte bi condition bi bu njëkk bi mooy condition bi tontu bi fii tamit mooy deuxième partie bi liñ naan la jawaab jawaab bi mu lay wax tontu bi noonu moom day ñëw mu ne la nag idaa waqal loolu mooy jawaab mooy deuxième partie verbe comme phrase conditionnel boo dindee condi wala phrase boo am bu kii deuxième comme conditionnel deuxième partie bi foofu comme bu dee condition dañ naan jawaabu sharti fii nag jawaabu talabi jawaab mooy dana ida waqal mudaari bu dee verbe mudaari muy présent continu dafa nekk dafa ron nekk jawaaban ba'da talabi nekk loo xam ne day tontu après ak talab ak talab nag mu ne nahyun mu ngi talab mooy soit dañ lay tere aw amrun wala ngay digle aw istifhamun walla ngay am na yeneen nag moo tax mu def ay yi aw istifhamun wala ngay laajte léegi kon waa kon baax na léegi kon nañ ñëw ci talab léegi waaw ndax nee nga ma leeralal ma talab bala ngaa jàll sawaay luy talab ma ne la waaw baax na yow exigeant nga di waaye tamit na nga fexe yow it ba boo eg comme ni nga exigeant yu nii ci di ma ko laaj di ma ko la euh, naan di ma ko langal man naa na nga exigeant yu noonu rek ba bu ma ko leeralee ba pare beneen yoon bu ma laa laajee lan mooy talab nga war maa wax luy talab léegi baax na léegi nañ ñëw kon ci talab ndax dane jawaabu talabi entre parenthèses awil jazmi bi talabi mu ne ida waqa al mudaari'u jawaaban ba'da talabi bayna qawsayni nahyun aw amrun aw istifhamun yujzam kon talab mooy la ndax talab euh, ndax partie bii sax comme li ñu wax moom daanaka ci balaaxa la gën a bokk mais ak talab mooy lan mooy ndax dafa am lu am solo loo xam ne ci balaaxa insha allah dinañu ko gis ci partie balaaxa bi mooy ne wax ju nekk wax ci arab wax wax dafay dañ koy diviser ci ñaar alxabaru wal inshaau alxabar mooy information mooy wax joo xamante ne nii nit ki bu ko waxee man nga ko wax nga dëgg wala waxoo dëgg loolu mooy information wala déet bu ma taalee Seneweb wala taal RFI dégg ñu ne Bagdad de rey nañ fa tant person walla Bagdad de al rey na est-ce que manuma ne géej dëgg la wala du dëgg c'est possible que wax jooju information boobu muy dëgg wala du dëgg loolu mooy xabaar bu ma nee mu ngi taw ci biti de mu ngi taw loolu mën nañ ma cee wax ndax wax naa dëgg wala waxuma dëgg soit mu ngi taw walla taw loolu lañ naan xabaar mu am nag loolu wax arab yépp ci loolu la beneen partie bi mooy lii mooy xabar moom laa la njëkk a wax léegi mooy information al insha al insha moom dafa nekk loo xamante ne nii comme bu ma bu ma diglee bu ma nee génnal génnal mooy wax al insha ci gàttal mooy lan mooy loo xamante ne nii nit ki bu ko waxee manumaa wax ne wax na dëgg wala waxul dëgg vrai ou faux ci dox bu ma digalee kenn génnal génnal manoo ma ne waxoo dëgg wala wax nga dëgg man da nekk damaa joxe ndigal mais manoo ma ne wax naa dëgg wala waxuma dëgg wala ma tere bul génn bul génn manoo ma ne wax nga dëggam waxoo dëgg loolu man da nekk wala ma ma ma poser question est-ce que Moodu ñëw na Moodu ñëw naa Moodu ñëw naa manoo ma cee kii manoo ma ne waxoo dëgg damaa laaj wala mu am yii mooy yim lim xam nga moom sax wax na ko ndax dana ida waqa al mudaari' bu dee fi'lu mudaari' dafa rot jawaaba nekk tontu banda talab bi ginnaaw talab talab nag li muy tekki rek mooy ak càkku lu ñuy sàkku xam nga loolu la mooy lu ñuy sàkku rek bu ma nee ndax ndax xoola al amru damay sàkku ci nit ki mu def dara an nahyu damay sàkku ci nit ki mu bàyyi dara al istifham damay sàkku ci nit ki mu tontu ma ndax sama laaj bi mu am yooyu yëpp ay façon talab la at taman tamanni loo xamante ne nii dama koy ndax yooyu bokku ci ndax moom yi mu def ndax yun amrun istifham gisoo pointier yi mu def mooy wane affaire yi des na mooy par exemple at tamanni at tamanni mooy bu may mébét benn mbir xam nga mënuma mébét naan ay way tey bu amoon i loolu kenn manuma cee wax waxoo dëgg wax nga dëgg damay mébét sawaay ba ma mu mébét sawaay mébét kay xanaa moom ay way bu ma demoon firdawsi li ñuy bañ nag mooy mébét joo xamante ne nii àndul jëf loo xam ne yow danga naan bu ma amoon i ba pare te liggéey bu ñu la jox nga ne defuma damay nalaw mais bu ma amoon i milliard lool fontoo nit la tudd mais mébét manoo te même sax ki nga xam ne moom deful benn sabab góor góorgóorluwul tey mébét manuñ ko ne waxoo dëggam wax nga dëgg moo taxoon moom mu def kon ak talam nag mooy sàkku googu dafa am na am nga insha Allah doon wax nag ma ne mais yow eh, insha nga doon wax lu la dugal talam ma ne voilà ginnaaw dafa na wax araab dafa composé wu ci deux ci balaaxa ci rhétorique euh, al liñ naan al insha wax ju nekkan ah, da koy gis ci xadiis yi ci alxuraan ci alxuraan ci xadiis yi ak waxu waxu nit yi mooy wax ji soit ñu mën a wax wax ji dëgg la dëgg loolu xabar lañ koy woowe wala mu nekk loo xamante ne nii loolu nag buñ la ay wax di nekk dëgg wala nag loolu xam nga ne alxuraan ak xadiis taxul ñuy wax loolu moom information bu ci ñëw alxuraan taxul moom d'office xadis dañuy xool est-ce bi wér naam wérul bu dee wér na moom c'est par force ak lu scientifique yi mën a wax lu contraire bu ñoom scientifique yi li ñuy wax ay kàcc la du dëgg li xadis bi wax tant que wér na moom mooy dëgg voilà mbir mi xadis moom nekkul ci ay est-ce que yenu na maanaam mais yow yow yaa xam ni yenu maanaa yow yow sa bopp bu sa sa sa sa ya li ngay xalaat lool sa affaire la yenu na maanaa kenn laaju la ko ndax fii du du yi xew yëpp daa yenu maanaam voilà te sax yow xalaatal lu la neex faalewuñ sa xalaat l'essentiel mooy est-ce que wér naam wérul bu xadiis bi wéree moom même bu dee ci xabaar la information la par force loolu la léegi nag gën seen xel yu feebar yi ñun surtout léegi nga xam ne gars loo wax ñu bëgg ne eh, tu as vu yi ah, doon naa découvert mais nañ découvrir après découverte yoo xam ne suba ñu ne la lañ découvrir woon dañoo juuma kii bu ñu fonto waaye léegi kon loolu la wax waa information bu ñuy wax dëgg la am dëgg alxuraan ak xadiis bu wér taxul ñuy wax bu dee nag xadiis boo xam ne dañ koo créer moom loolu moom de toute façon dañ naan xadiis bi dañuy jël sànni ci poubelle bi pas que ne yonent bi ko wax mais dañ koo créer te luñ créer tëmbeel la la la sant léegi kon loolu mooy xabar xabar information insha ci insha nag ci la ak talab dañu naan al insha u ñu ngi dugg tuuti nag ci tuuti balaaxa ndax talab bii comme que waa ji yow yow da ngaa exigeant nga ne moo tax ñu xaw a dugg fii ne sinon waruñu ko woon a def euh, dañuy wax insha dafa composé wu insha mooy loo xam ne manuma cee wax nit ki wax na dëggam déet moom nag dafa composé wu ci deux lu ñu naan al inchaau talabi wal inchaau gayru talabi mu am inchaau al inchaau talabi ak al incha gayru talabi al incha talabi mooy loo xamante ni nii day am ak sàkku ci biir xam nga waxoon naa la mooy yi nga xam ne mënuñu cee wax yi ma jox exemple yi ma joxe woon mooy bu may digle damay sàkku waa ji def li ma bëgg tere damay sàkku waa ji bàyyi li ma bëgg li ma bañ istifham damay sàkku waa ji tontu ma waaye loolu noonu moom lañ naan al insha talab yi ndax ak sàkku da ci am ak comme exemple am na an nidaa ak taman tamanni nidaa mooy euh, ak ak tamanni yooyu jarul ñu ciy dugg ndax joxewu ko fii talab yi mu wax nahyun amrun istifham lool bu ñu ñëwee ci partie balaaxa insha allah bu boobaa ñu wax fi loolu ci gàttal loolu mooy insha talabi insha ghayr talabi nag ndax insha talabi tamit am na benn lu muy ràññeekoo lu mag mooy ne man li may sàkku jamono ji ma koy sàkku amagul voilà jamono ji may sàkku mbir mi mooy ne mbir mi may sàkku lanagul amagul bu ma naan waa ji génnal eh mu ne ma ha wala la bàyyi ko ma ne ko génnal mooy jamono ji ma koy sàkku naan ko génnal ah mooy ne ah mbir mi amagul woon waaye nag insha ghayru talab yi moom soxlawul du loo xamante ni dama koy laaj du ak sàkkute newu fa mooy ëg comme comme comme yéemu mu may yéemu comme wala may tagg kenn wala may ŋàññi kenn walla may waat wala may yaakaar comme yooyu yooyu moom mooy yi nga xamante ne nii sàkku ma dara bu may bu may bu may bu may ŋàññi kenn neew ma ko hee lii dama koo ŋàññi rek loolu mooy insha xayru talab yi léegi nag kon ak talab mooy loolu moo tax mu ne la kon fi'lul mudari' bu dee dafa rot avant mu nekk loo xam ne day tontu après ab talab mooy ab talab loo xam ne nahyun tere wala amrun digle istifhamun wala ak lan istifham mooy loo xamante ne nii damay poser question mu def entre pointillé ndax wax naa la sànk ne la am na yeneen comme ak tamanni ak annida yooyu nga xam ne jarul ñu ciy dugg léegi mu ne nag bu boobaa yujzamu dañ koy jazam dañuy jazam lan fi'lu mudaari' bi bu dee dafa ñëw après tere léegi nag mu ne la nag misaal misaal boo xamante ni yuñ tere la mu jox la misaal bi mu ne la léegi kon laa fur tadxul nga gis laa takfur tere bi bi mu ñëwee mooy comme que nag fi'lul mudaari' bi dafa ñëw après tere bi nekk loo xam ne day tontu mel ni day tontu tere mooy fin lu bi kii weddi tere gi mooy da koy topp da ci loolu la ñuy arab danaan jawaab xam nga ci waral buñ la nee tontu la da nga naan mais fii lu ñuy tontu mais arab moo koy tudde noonu mooy mooy li nga xam ne day day day day day mottali phrase bi laa takfur bul weddi tadxul mooy conséquence bi nga di nga lii charte la dafa am charte ci biir moom moom lañ lay wax noonu mais jawaabu talab la mooy day day tontu lan ak talab moo xam loo xam ne comme si tere wala digle wala interrogation laa takfur bul weddi tadxul jannatan na'im nga dugg moo tax ñu def tadxul laa takfur tadxul léegi beneen exemple boo xam ne amrum digle la mu ne utlub tajid utlub ha sàkkul tajit bu ko defee nga nga jot li ngay comme buñ la nee utlub tajid ma tajid maraamak sàkkul di nga jot sa li ngay li nga namm li nga bëgg utlub tajid gisoo utlub tajid te amul fee li taxoon laa bi laa bi ndax tere la woon laa naahiya mais man na sax bañ a am jawaazim yi bu ko defee ñaari verbe yëpp nekk la ay yu ñu jazam ndax mooy il faut la seule seul critère bi muy remplier rek mooy mu nekk loo xamante ni dafa ñëw après talab te talab wax nañ la mooy tere yiñ gisagul tere wala digle wala interrogation verbe euh, présent continu bi ñëw wala futur wala verbe mudari bi ciy topp boobu dañuy day nekk lan day nekk sukkoon jazm dañ koy jazam moom léegi nag mu ne la beneen lu am solo lay ñëwaat ci benn lu am solo mu ne zamaanu sharti wal jawaab mu ne zamaanu sharti mooy jamono mooy taawu ak shart mooy condition bi wal jawaab ak tontu condition bi xam nga sànq gisoon nañu biñ ñëwee ci charte gisoon nañu lool condition mooy phrase hypothétique wala phrase conditionnelle wala dañuy wax tamit phrase hypothético-conditionnelle mais benn la rek phrase conditionnelle nga ne zamaanu charte jamonoy charte mooy temps wu charte bi wal jawaab ak kii mu ne mudaari ayni dañuy nekk ñaa mu ne xad yaqawul fi'laani xad léeg-léeg yaqawu dina rot al fi'laani ñaari verbe bi mooy yan ñaari verbe bi mooy lan mooy charte beeg tontoom ndax phrase conditionnelle il faut minimum mu am deux deux deux deux phrases phrase bu njëkk bi nag moom lañuy woowee lan charte bi ci tegu moom la ñuy woowee jawaabu chart léegi mu ne xat yaqamu nag ñaari verbe yooyu muy charte ak tontoom condition ak tontoom mu ne dinañ nekk xat yaqaani mudaari ayni dinañ nekk léeg-léeg mudaari ayni xat yaqawul fi'laani mudaari ayni exemple in tasbir tadfar in tasbir boo muñee de tazfar di nga gañe in tasbir tazfar mudaari'ay ni ñaari mudaari' nan laa ko xamee taa la commencé nu ata ah, ya fàttaleku mu ne qad yaqa'u al ni waaye ñaari verbe yi tamit dinañu nekk léeg-léeg yay ni mooy chart bi condition ak tontoom dinañ nekk tamit maadi yi ñoom ñaar ñépp ñu nekk au passé in sabara in sabarta zafar zafirta in sabarta zafirta saa boo muñee de in sabarta bu dee muñoon nga de zafirta doon nga gañe bu doon muñoon nga bàyyi bu mbir mu weesu nga ne ko boo muñoon in zafarti in zafarta boo boo muñoon zafirta doon nga gañe hein waaye tamit mu ne xad loolu mooy ñaari cas soit ñoom ñaar ñëpp ñaari fi'l yi bokk nekk mudaari ah bii nekk mudaari ah bii nekk mudaari wala bii nekk maadi bi nekk maadi condition be tontom mu ne laat waaye xad yaqa'u al fi'laani mukhtalifayni waaye nag léeg-léeg nag ñaari verbe yi dañuy wuute bii benn bi nekk lan bu njëkk bi nekk mudaari ah bi ci tegu nekk maadi mu ne exemple in tasbir dhafirta boo muñee tasbir xam nga lool mudaari la zafirta di gañe wala boog bu njëkk bi nekk muda maadi bi ci tegu nekk maadi mudaari boog comme in sabarta tazfar boo muñoon di nga gañe léegi mu def benn astérisque mu ne in ida kaana shartu wal jawaabu mudaari'ayni wajaba jazmuhuma wa ida kaana maadiyayni fal maadi mabniyun wa ida kaana shartu maadiyan wal jawaabu mudaari'an fa yajuuzu jazmul mudaari'i wa raf'uhu léegi wax na la kaa yi mën a nekk mooy soit condition bi ak tontu condition bi nekk ñoom ñaar verbe yooyu yëpp ñu nekk lan ñu nekk ñaari verbe mudaari muy ñaari verbe présent continu ak futur in tasbir tazfar wala ñu nekk ñoom ñaar ñépp maadiyay ni ñaari passé comme in sabarta zafirta wala ñu juuyaloo bi nekk mudaari beneen bi nekk yi comme in tasbir zafirta wala benn bi nekk lan maadi bi ci tegu nekk mudaarin comme in sabarta tadfar léegi nag mu ñëw ne la ida kaana ash-shartu bu dee ne charte bi dafa nekk wal jawaabu ak tontoom mudaari'ayni mooy ñaari verbe yo charte beeg ak tontoom mudaari'ayni dañoo nekk ñaari fi'lu mudaari' wajaba jazmuhuma bu boobaa day war ñu jazam leen ñoom ñaar ñépp par force comme in tasbir tadfar mu ne wa ida kaana maadiyayni bu dee nag par contre dañoo nekk ñaari yi fal maadi mabni mu ne yi moom mab mabni la mooy moom ay maadi xam nga maadi mënoo ci wax jazm wala raf wala nasb loolu man da nekk ci maadi ndax maadi waxoon nañ la maadi moom mabni la moo tax mu ne in kaana maadiyayni fal maadi fàttalakul ne al maadi mabni moom ay ni muy jeexe moom du changer daxaltu manuñu ne daxulutu déedéet daxulutu daxaltu rek laa mën a wax wala daxiliti moom man na nekk daxaltu rek maadi la ndax mabni la moom du changer moo tax bu boobaa danga naan in in sabarta zafarta loolu moom amul benn changement que mu nekk sensu condition wala mu bañ koo nekk ñoo ci yem moom du changer mu ne nag wa ida kaana waaye bu dee condition bi mooy phrase bi nekk condition phrase bu njëkk bi maadiyan dafa nekk maadi wal jawaabu tontu bi mooy deuxième partie phrase bi beneen verbe bi mudaari'an nekk mudaari'an nag faya juuzu bu boobaa nag dina dina jàppandi jazmul mudaari'i bu la neexee boobu au choix faya juuzu dina jàppandi jasmul mudaari'i bu la neexee nga jazam mudaari'a bi mooy nga def ko mudaari'a nga jasam ko war a waaye tamit bu la neexee nga rafaa mooy exemple bu mujj bi dana ne bu dee charte bi dafa nekk maadi comme in sabarta sabarta maadi la mooy charte bi mooy bi njëkk wal jawaabu tontu bi mudaari' nekk mudaari' comme tadfar mudaari' la mu ne bu boobaa fa yajuuzu dina jàppandi di nga man am nga possibilité jazmul mudaari' bu la neexee mudaari' bi nga def ko comme li ñu wax in ta sabarta tadfar waaye tamit wa rafahu bu la neexee tamit nga rafaa ko nga ne in sabarta tadfaru in bu la neexee tamit nga def lool bu la neexee nga ne in sabarta tadfar bu la neexee nga ne in sabarta tadfaru loolu lépp mën naa nekk léegi ginnaaw loolu nag mu ñëw ci inrab bi ngir dernière partie bi gis nga cours bi xaw na gudd ndax daa bari ay yëf moo tax xëy na benn déglu ko rek day du des du du tax mu kii mais incha allah bu ku ko kiiwaat rek dina gën a leer mu ne i'rab in tajtahid tanjah phrase boobu lay boo góorgóorloo rek di nga gàñ ak utlub tajid sàkkul di nga trouver mu ne in bu njëkk bi in tajtahid i'rab eh, mooy analyse in tajtahid tanjah in mu ne jaazim li fi'layni shartiya entre parenthèses shartiya bu la neexee tam nga bañ ko cee bañ a defan shartiya bi nga ne rek jaazim wala ja bu la boo defoon jaazim sax baax na jaazim rek mais jaazim li ni la def entre parenthèses shartiya mooy conditionnel la eh, tajtahid mu ne shartun fi'lun mudari' fi'lun mudaari'un majzumun bi sukun fi'lun mudaari' majzumun bi sukun après ba neexee nga ne charte wala nga jiitoo charte condition la anta léegi anta bi yaa koy jëli yaa naan anta damirun mustatirun fa'ilun comme nañ defoon defoon nañ ko fi ci nahnu ci wala euh, anta woon exercice bi ñu mujj bi ñu def léegi laata ñuy amoon na ci anta danga naan damirun mustatirun yaa koy jëli inta tayit anta mais dañ ko nëbb new fi kon nga ne damirun damir la muzatirun bu nëbb fa'ilun te mooy sujet bi tanja jawaabu shart mooy beneen verbe bi beneen partie kii bi beneen verbe bi mooy tontu condition bi fi'lun mudari'un fi'lun mudari'un majzumun boo xam ne dañ koo majzum bi sukuun yi ci sukuun fi'lun mudari'un majzum bi sukuun léegi nag nga newaat anta nga jëli mooy taj tahit anta tan anta loolu la anta kon nga newaat nga indiwaat anta damirun damir la mustatirun bu nëbbu fa'ilun te moom mooy fa'il bi wala nga ne wa fa wal fa'ilu wag naa nag bii may wax moo gën a man nag moom laa gën miin nga ne wal fa'ilu boo nee tan jax fi'lun mudari'un majzumun bi sukun wa huwa jawabu nga ne wa fa'iluhu damirun mustatirun taqdiruhu anta foog naa moo gën a compliqué wala rek nga wax moom lim def nga indi anta def deux points damirun mustatirun fa'il damir la bu nëbbatu te moom mooy fa'il bi bi ci tegu bi muy analyser utlub tajid sàkkul di nga trouver mu ne utlub fi'lu amrin mabni fi'lu amrin moom mabni la voilà amul benn problème léegi utlub ana fa'ilam kan mooy sujet bi anta utlub anta tajid anta nga ne waa anta deux points damirun mustatirun fa'ilun damir la bu nëbbatu te moom mooy sujet bi léegi tajid nga ne jawaabu talabi jawaabu talabi mooy yiñ gisoon mooy liy mujje woon gis ne bu dee dafa nekk jawaabun talab ba'da talab wax nañ la mooy tere wala digle wala question pour l'instant am na yeneen nga ne kon tajit jawaabu at talabi tontu bi nga xam ne mooy ñëw après at talab mooy tontoom fi'lun mudari'un mu mudari' la fi'lu mudari' mooy présent continu ak futur majzumun bi sukuni boo xam ne dañ koo jazam ci sukun ana fa'ilam kan mooy sujet bi anta anta nga ne deux yaa koy jëli nekku fi damirun damir la mustatirun bu nëbbatu fa'ilun mooy sujet bi loolu mooy yi mu analyser léegi rek tamarin ñu ñu pour jeexal ci tamarin exercice yi mu ne da fi fil makaanil xaali wantabih ila taxayuraati fi aaxiril afaali da tegal in in in ci la bokk fil makaanil xaal yi ci bërëb bu wéet bi pointillés yi fi wéet amul dara wanta bi te na bàyyi xel a taxayuraati ci yi nga xam ne changement yi war a opéré wu fii aaxiril af'al li ci fin wu verbe yi mu ne la mu ngi nii kon début bi ay pointillés la kon yaa fay def in après entre parenthèses yi ñu entre parenthèses nag ñoom ngay xool lan seen fin naka est ni ni mu ko bindee nii la wala du noonu nga changé ko ta'budu kon in ngay def in bi ay pointillé yaa fa war a def in après verbe bi entre parenthèses ta'budu ta'budu nga war a xool est-ce que war nañ ko changé wala déet allah après beneen verbe bi entre parenthèses tafuzu tafuzu ta'budu mooy jaamu mooy boo jaamoo yàlla rek di am di nga am ngañaay di nga am ngërëmam kon temps du ak tafuzu ñoom ngay xool est que dañ leen a war a changer wala déet ginnaaw bi nga biri daahu kon danga naan kon nii lañ ko boo boo dugalee in et li ñuy soppi du mën a ko wax mais man naa la ne ci début bi in nga fay def après entre parenthèses verbe bi ta'budu nga war a changer du ndax bu dee bu dee waruñ ko change tamit nga bàyyi ko noonu de allaha après après allaha entre parenthèses tafuzu tafuzu tamit nga xool est-ce que dañ ko war a changer wala déet buñ ko change wala nga bàyyi noonu biri baaxu boo dugalee in nga xool bu ma dugaloon in nii du la wax lan la lii may wax nag du peut-être du nii mooy damay dugal in wax li mu bind moom in ta'budu allaha tafuzu bi ridaahu léegi ta'budu ak tafuzu boo dugalee in est ce que nii nga leen di bàyyi wala jéem bi ci tegu in ngay njëkk a dugal mooy nekk ci kan entre parenthèses yadrusuuna alqur'ana yadrusuuna ngay xool est ce que nii la wala déet wa entre parenthèses yahfazuunahu yahfazuunahu tamit da ngay xool est ce que nii la wala déet dañ ko war a changer wala déet. après beneen entre parenthèses yarhamuhum yar yarhamuhum bokk yarhamuhum yarhamuhum nga xool yow est-ce que dañ ko war a changer wala de allahu buuri allah mooy bu ñu jàngee bu ñu jàngee alxuraan de taf mokkal ko yàlla dina leen yërëm boo dugalee in ma dugal in wax moom li mu def entre parenthèses waxuma la li ma wax jub na de yow yaay xool in boo dugalee in après yi nga war a changer mooy lii bu dee war nga ko changer yadrusuuna bu dee war nañ koo changer alqur'ana wa yahfazunahu da nga ko war a changer comme yadrusuuna bu dee dañ koy changer yarham yarhamuhum bu dee tam dañ koy changer allahu buur yàlla mu ngeen jànge alqur'an yàlla buur yàlla subhanahu wa ta'ala dina leen yërëm bi ci tegu ma ne udbut xarakatama lawnu ahmar takkal li nga xam ne daa nekk en rouge mooy lan maasal li nekk en rouge ay yaxar faa tegu ci faa boobu yaa koy maas ay yaxar faa bi tegu ci yaa koy maas minal qur'aa nuun bi tegu ci nuun bi yaa koy maas minal qur'aa nuun bi tegu ci yaa koy maas taqra bi hamza boo xam ne ci kaw alif la nekk tegu ci yaa koy maas taq après raa bi taqra hamza bu nekk ci kaw alif tegu ci tu ja tu ja raa tegu après ñëw après jaa tu ja après jaa bi jiim bi raa moo ci tegu da ngay maas raa bi ala yi haabu tëju tegu ci haabu tëju boobu tamit yaa koy maas loolu mooy lan li muy tekk mooy bépp xaraf boo xam ne jàng ko ci alxuraan rek dinañ la fay ci xaraf boobee ay ya xar faa bi yaa koy maas faa bi ci tegu minal qur'aan nuun bi ci tegu yaa koy maas taqra hamza bi nekk ci kaw alif yaa koy maas tu ja raa bi tegu ci yaa koy maas alay haa bu tëju bi tegu ci yaa koy maas beneen phrase bi maa tataalla miim bi tegu ci miim boobu yaa koy maas maa tataalla miim bi tegu ci yaa koy maas fi siga raa bi tegu ci yaa koy maas fi siga raa bi ci tegu yow yaa koy maas yan fa yan fa ayin bi ak kaaf bi tegu ci nga xam ne ñoom ñoo taqaloo après faa bi ayn moo ci tegu kaaf bi ñoo taqaloo tamit ak ayn bi yow yaa leen di maas ayn bi ak kaaf bi yan fa ayn bi ak kaaf bi tegu ci yaa koy maas fil ki ba fil ki ba raa bi tegu après baa bi yow yaay maas raa boobu loolu mooy lépp loo xamante ne nii jàng ko bi nga nekkee ndaw rek dina la jariñ boo nekkee mag bi ci tegu beneen phrase bi man yastaghfi raa tegu ci raa boobu yaa koy maas ra man yastaghfi raa bi tegu ci yaa koy maas ra après ra beneen muula ra après baa am shadda tegu ci ak haa bu tëju haa haa sax day tëju ak haa après baa am shadda bi haa bi ñoo moo baa bu am shadda bi ñoo taqaloo yaa koy maas yaghfi raa raa bi tegu ci raa bi après fi bi yaa koy mas lahu ñeel ko képp ku ñaan loolu mooy képp ku sàkku njéggal ci boroomam rek boroomam dina ko jéggal bi ci tegu man yabi man yabi ayin bi tegu ci léegi ayin boobu yaa koy maas man yabi ayin bi tegu ci yaa koy maas hadal mata haadal mataa ayn tegu ci ayn boobu yaa koy maas fi suu fi suu après suu bi xaaf tegu ci ab question la yaa koy maas kan mooy jaay bile marchandise ci bi ci marché bi loolu lay teg kan mooy jaay bi kan mooy jaay bi marchandise ci kii ci ci ci ci ci ci kii bi ci marché bi loolu lay tekki bi ci tegu beneen façon exercice mu ne anchi thalatha jumalin fiha jawazimu li fi'layni mukhtalifatun anchi defaral thalatha jumalin ñetti phrase yoo xam ne fiha ca yooyu bu ci nekk jawazimu li fi'layni mukhtalifatun jawazim boo xam ne jazim boo xam ne pour ñaari phrase la ñaari kii boobu verbe lay jazam yoo xam ne nag boo utiliser ci benn bi nag bu ko utiliser waat ci bi ci tegu loolu mooy quatrième exercice troisième exercice bu mujj bi enrib maalow nu ahmar mooy inrabal li nekk en rouge li nekk en rouge ay bu njëkk bi ay alxuraan la joxe ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuxfuhu yuhaasibkum bihi wa in tubdu maa fi anfusikum maa fi anfusikum aw tuxfuuhu yuxaasibukum bihi Allah wa in tubdu maa fi anfusikum aw tuxfuuhu yuxaasibukum bihi Allah wa in tubdu te bu ngeen leeral bu ngeen feeñalee maa fi anfusikum lu nekk ci seen biir de aw tuxfuuhu wala ngeen nëbb ko yuxaasibukum na leen leer ne yàlla de moom buur yàlla subhaanahu wa ta'aala dina leen régler bii ci loolu allah dina leen ci régler li ngeen di nëbb li ngeen di feeñal li ci nekk en rouge mooy tubdu ak maa tubdu maa tubdu maa ñoom ñaar ngay analyser ak tuxfuuhu yuxaasibukum tuxfuuhu yuxaasibukum tamit danga koy analyser moo ci nekk en rouge beneen phrase bi irhamu man fil ardi yarhamkum man fi samaa loolu mooy al mu musalsal bil awwaliya ci ilmul xadiis irhamu hmm? man fil ardi yarhamkum man fi samaa yërëm leen ñu nekk ci kaw suuf si waaye yarhamukum bu ko defee dina leen yërëm man fi samaa yi ñi nga xam ne ñoo nekk asamaan wala nga ne yarhamukum dina leen yërëm man fi samaa yi ki nga xamante ni moom moo féete ñépp kaw di suñu boroom subhaanahu wa waa suuf bu ngeen yërëmee waa suuf rek yàlla yërëm leen waaye tamit waa asamaan waa asamaan man fi samaa ñi nekk asamaan ñoom malaaka yi rahmatullah radiyallahu anki alayhim salaatu wassalaam dañ leen di yërëm yéen tamit te yërëm googu ci yërëm yërëmade buur yàlla subhaanahu wa lay jóge comme li wax ca xadis ba yonent bi alayhi salaam wax ne bu yàlla bu soppee jaamam day woo jibril alayhi salaam ne ko man de damaa sopp diw na nga ko sopp moom it mu dem ci malawul ala dem ci malaaka yi ne leen yàlla sopp na diw ko sopp ñu sopp bu ko defee ci kaw suuf yàlla da ko fay bindal lan gaay yi ak ak nangu nit ñi dañ koy bëgg te sax duñu ko xam moo tax nga dégg ñu naan diw moom xaw ma ko mais dal ku ma neex la moom te pourtant ma soo ko xam ma dégg ci moom dara waaye nag cas contraire bi bu dee namit yow dangaa nekk koo xamante ni dangaa fay jëf-jëf yu bon ba wala nga jëf yu soof ba suñu boroom bañ la day woo Jibril alayhi salaatu wassalaam ne ko diw de bañ naa ko après nanga ko bañ moom mu bañ ko dem waa asamaan ne leen yàlla bañ ne diw na ko bañ ñoom it ñu bañ ko léegi nag ñu bind nag ci kaw suuf moom dogal ci kaw suuf gaa yi nit ñi dañ koy day soof nit ñi gaa yi bañ ko te sax même buñ ko xamul masuñu ko gis mënuñu ko dégg ne boo tuddee turam rek gars yi dañ naan la man de kooku masuma koo gis masuma koo dégg ne xam naa ku soof la quoi ku soof la ma war a jox bu ko defee nag pourtant ki la naan ku soof la ma war a jox sax pour mu expliquer la moom fan la teg ku soofam kooku lu du ko xam ndax loolu la yàlla de moo tax yërëm leen ñu nekk ci kaw suuf loolu nag tekkiwul nit ñi rek de bàyyi ma yeeg garab yeeg choses yeeg yépp animaux yeeg muus yeeg kaña yeeg yépp yërëm leen bu ko defee ñu nekk ci kaw suuf di leen wax dëgg yàlla kaña bu nekk ci àll bi moom di dund ak dundam yàqalu la dara nga romb ca àll ba rek gis ko muy muy muy muy jàll rek nga dóor ko mu dee xam nga ne loolu moom mooy li nga xamante nii mooy mooy teguwul fen voilà bu dee li lay yàqal sax waaw mais li la yàqalul moom nga faat ko noonu après continuer sa yoon noonu mu ne loolu moom sincèrement euh, du noonu irhamu man fil ardi kon yërëm leen ñi nekk ci kaw ci suuf ko man fi saam bu ko defee ñi nekk asamaan wala buur yàlla mi nga xam ne moo féete ñépp kaw te yéegut daal di leen yërëm kon nag loolu mooy pour bii di ñëw inshaa allah bii ci tegu nag buñ paree ci loolu pour bii di ñëw al mubtada u wal xabaru bayna qawsayni awil jumlatul ismiya mubtada ak xabar